أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم tey ñu ñëw ñaar fukk ak ñaareelu bi ci firi téere Laxdari ñu ñëw ci yi nga xamante ni dagañu ci ko amul jàpp mu di ko def wala ci beneen maana mooy yi nga xamante ni dañoo tere ko am jàpp mu def ko faslu borom téere mi wax ne faslu laa yaxillu li gayri mutawaddi salaatun wala tawaafun wala massu nusxati alqur'aani alcazimi wala jildiha laa biyadihi wala bicuudin wa naxwihi illa aljuz'a minha almutacallama fiihi faslun laa yaxillu li gayri almutawaddi'i صلاة ولا طواف ولا مس نسخة القرآن العظيم ولا جلدها لا بيده ولا بعود ونحوه إلا الجزء منها المتعلم فيه dantoo ñena laa yaxillu du dagan li xayri mutawaddi i ñeen ku jàppul du dagan ci ku jàppul solaatun julli daganul ci moom muy julli ko amul jàpp du dagan ci moom muy julli wala tawaafun caagin wër kaaba gi tamit dagan ci moom muy julli ndax bokk na ci sart julli wala sart wër kaaba gi taxaaratu xadas kon ku amul taxaaratu xadas dagan loolu dagan ci yow wala massu nusxatil qur'aan al azim caagin tamit muy laal bindum alxuraan bu màgg bi wala jildiha caagin muy laal derb tamit dagan ci ko amul jàpp muy laal alxuraan ñu alxuraan du jàngin tamit muy laal dolu alxuraan mooy fegg bi fegg bi tamit waru koo laal kon daal alxuraan ku amul ku amul njàpp waru koo laal laa bi yadihi du ko laale ci loxoom direct wala bi odin du ko laale tamit ci bant comme mu jottali ko ci bant jël bant mel ni ku koy si xëcc daganul ci moom wanax wi añu mel ni moom moo xam mu lonk ko ak buum xëcc yëpp du dagan ci moom kon daal ku amul njàpp daganul muy laal alxuraan jamul mi laal kaamil alxuraan du laal fegg bi du ko laalee loxoom du ko du ko jottali koo bant wala mu koy jottali koo buum wala yu mel noonu illal jusa lu lu xaaj min ha bokk ci alxuraan bu dee benn juso nag benn xaaj moom mun na koo laal benn jukki mun laal benn jukki pour yu mel noonu al muta moo ni illal jusa lu xaaj min ha bokk ci bu ñuy jàng fii gi ci moom xamante ne xaaj boobu dañ ciy jàng. su fekkee xaaj boo xam te ne xaaj boobu jukki boobu daf koo jël jàng si jukki boobu noonu loolu mën naa nekk mu jël jukki boobu daf koy jël di si jàng euh, bu dul loolu moom daganul laal alxuraan ta mu njàpp moo tax mu daganul si ci ko mu njàpp moom mooy julli wër kaam bi ak laal kaamil alxuraan ba léegi borom tiri baa ngi continuer wax ni wala masu lawxi alqur'ani alazimi ala gayri alwudui illa li mutaallimin fiihi aw muallimin yusaxihuhu mu ni wala massu lawxi alqur'an du caagin mii laal bindum alquran du caagin mii laal aliwa alquran alazim bu màgg bi ala gayri alwudui ci lu njàpp illa li mutaallimin lu koy jàng fiihi ci moom aw muallimin wala kuy jàngale koo xamante ni yu saxiixu daf koy wéral wala masu lawxil quraanil aziim du caagin ni laal aliwa alquran bu màgg bi ala xëyri wudu siwul aliwa alquran tamit aliwa bi ko amul jàpp mu di ko laal te fekk daganul illa li mutaallimin fii loolu ko si jàng ki nga xam te moom aliwa bi di si jàng kooku mën naa aliwa bi aw muallimin yu saxiix wala muallim bi nga xamante ni moom moo koy wéral jàng moo koy toppal moo koy toppal bind beeg yooyu maalim boobu te même bu amul jàpp mën naa laal alu alxuraan bi ne moo tax moo tax mu ni wala masu lawxil quran caagin laal alu alxuraan al azim bu màgg bi ala xayril wudu ci njàpp illaa li mutaallimin loo kuy jàng fii ci moom aw muallimin wala kuy jàngale yusaxihu dina ko wéral الابن والصبي في مس القرآن كالكبير والإثم على مناوره له ومن صلى بغير وضوء عامدا فهو كافر والعياذ بالله ñu ci musu yàlla mu ne wasabi yu xale fii masil qur'aan ci laal alquran kal kabiir comme mag rek xale bu laal alquran comme mag bu laal alquran lu mu daganul mag mi laal alquran noonu la daje ñu ne xale tamit muy laal alquran muy waaye nag wal ismu bàkkaar bi maanaam mën naa wiri lo war na ki ko jotali xale bi boo xasee balaa alquran bàkkaaru xale bi war na ki ki jox xale bi alquran bi kooku moom mooy am bàkkaar kon mag ñi deelam wattandiku di jox xale yi téere kaamil alquran wala ñun koy teg foo xamante ni xale yi dañ koy mën a jël dégg nga kon ñu wattandiku lool moo tax wasabi yu xale fii masil quran ci la alquran kalkal yi comme bi ala munabir wan na ko jotee mun wa man salla ku julli bi xayri wuduin ci wuñ jàpp amilen tey fa huwa kaafirun yéeféer la ko xam ne dafa julli te fekk amuñ mu tey ko kooku yéeféer la wal iyaaz billah ñu si musi jàpp loolu moo tax ñu ko xam ne dafa julli moo xam ne mu julli farata la wala te amul jàpp te moom te moom tamit yéen si jëmboom mu ngi daganal julli te amul jàpp kooku yéeféer bu ko jéemee daganal yéeféer la su fekkee nag moom dafa julli te amul te amul jàpp te fekk moo ko tey dëgg la moo ko tey waaye daganalu ko xam na ni daganul te ko kooku dañ ko jàpp ko xam ne ku mooy yàlla la waaye tamit ku am baakaar la waaye kenn du ko jàppee yéeféer kon ki ñu jàppee yéeféer mooy ki daf daf daf koo def tey koo pare daganal ko waaw ki ko def tey ko te daganal ko kooku kenn du ko jàppee yéeféer ki jàppee ku mooy yàlla te am bàkkaar mun wala yaadu billahi mu ngi musu ci yàlla loolu mu ngi ñaan yàlla mu musal ñu ci loolu ci murtad boobu noonu nekk nekk yéeféer ñu ñaan yàlla mu laaj ñu ci muccal wa xale fi masil qur'aani ci laal kaamilu alxuraan kal kabir comme mag ci tere wal ismu bàkkaar bi ala munawilihi lahu war na ko ko jottali wa man salla ku julli bi xayri wuduyin ci njàpp aamidan di tey fa huwa moom kaafirun yéeféer la wal iyaadu billahi ñu ngi ci musu yàlla yem foofu incha allah rabbi banañu